abu kabsha abu kabsha la tuddoon al anmaariyu al madhajiyu waaw dañoo wuute moom it ci tuuram xam nga abu kabsha dàkkantal la abu kabsha wuute naag nag la waa Quraysh doon wax yonent ma lay saar saam laqad amira amru ibn abi kabsha waaw <laughs> ñoom moom pour sabootee taxoon ñu ko laqad amiro yée féete na kaw de jiitu na de te yée mbir waa ibn abi kabsha yeneen ci ma lay saa saa nañ doon toon doon wax lool ah wute naag li moom mii nag turam am nañu ne xibbaan la tuddoon ah ah kanta abu kabsha ah am nañu ne tamit que du Hibbaan kese de non non Sa'id ibn Amr la tudd waaw am ñu ne déedéet tuddul noonu Amr ibn Sa'id la tudd am na ñu ne sax Umar la tudd waaw am na ñu ne Umar la tudd moom Abu Kabshat al-Anmari am na ñu ne Amr la tudd waaw yooyu yépp ay wax la waaw <laughs> mooy lañu wute ci turam am na sax ñu ne Sulaym la tudd waaw en tout cas daal li ci li ci leer mooy Abu Kabsha ji moom leer na moom mooy def bokk ci ñi nga xam ne seen dàkkantal moom lañ gën a siiwee ke seen tur comme imaam kan am na ko siiw Seydina ah ki ëpp rum soloo ci xadiis ah Seydina man ah ad-Dawsi mooy kan abd eh, seydna abu hurayra ah, radiyallahu anhu moom turam mu dàkkantalam la gën a siiwe turam moo tax turam dañ cee wute li gën siiw nag dañ na abdurrahman waaye ëpp na lool foop ay trente jëm kaw ci ay trente jëm kaw ci nan la tuddoon ci wuute ci turam moom am na moom seydina abu hurayra waaye de toute façon képp ko abu hurayra moom ñépp xam ni ngay wax waaw voilà moom mii nag Seydina Abu Kabshata al-Anmari radiyallahu ta'ala anhu moo moo Tabuk keroog mu ne mu ne moom Abu Kabshata al-Anmari radiyallahu ta'ala anhu xam nga boo fàttale ko Tabuk Euh, bokk na ci ñi nga xam ne ñoo nettali keroog bi yonent bi aleyhi salaatu salaam di dugg al xijr muy xijr diyaaru diyaaru ñan diyaaru samut ci diyaaru samut moom mii bokk na ci ñi nga xam ne nettali nañu mbir moomu moom seydina abu kabshata al-anmari ni ko imaam kan moo ko solowoon imaam ibnu al-Bayhaqi voilà moom mu ne woon ndax imaam al-Bukhari imaam al al al al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi da ne woon ibn Haddad akhbarana Abu Abdillah al-Husayn ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Qasim al-Adayri bi Baghdad qala haddathana Abu Ja'far Muhammad ibn Amr ibn al-Bakhtari الرزاز قال حدثنا أحمد بن الخليل بن ثابت قال حدثنا أبو النصر قال mooy هشام بن القاسم قال حدثنا المسعودي عن إسماعيل بن واصف عن محمد بن أبي كبش عن أبيه muy Muhammad ki jële mbir mi ci moom mooy doomam Muhammad ibn Abi Kabsha di doomam tuddoon Muhammad di doomi Abi Kabsha an abiihi mu jële ci baayam di Abi Kabsha an Maari annahu qaala mu ne lamma kaana fi ghazwati Tabuuk tasaara'a qawmun ilal hijr yadxuluuna alayhim fa nuudiya fi nnaas mu ne keroog Tabuuk nit ñi dañu yàkkamti di njëkkante di dugg hijru Samuud muy Samuud di eh, fi dëkkuwaayu waa yonent Yàlla Saalih waa kër yonent Yàlla Saalih di al hijr di yoo dugg nag am ñu leen woone leen as-salaatu jaami'a fa nuudiya fi naasi ñu wootu ci nit ñi ne as-salaatu julli jaami'a day dajale mooy ñëw leen am na lu rëy lu ñu xam ne moom lañ war waxoon nañ la lii nag mooy nag yi nga xam ne ñu bari de daanaka dañ koo faat suñu jamono waaw ay déglu leen jàmm la ñuy wax da déglu leen jàmm la du sunna ne leen as-salaatu jaami'a waaw loolooy sunna mu ne fa ataytu rasulallah ma daw ñëw man abu kabsha dikkal yonent bi alayhi salaam ndaw yàlla li wa huwa mumsikun ba'ira nee na maa ngi ko fekk mu daldi téye li nga xam ne mooy géléemam wa huwa yaquulu mu naan ala ma tadxuluuna ala qawmin ghadiba allahu ta'ala alayhim mu ne mu ngi maa ko dégg mu naan ana lan ngeen dugg ci nit ñoo xam ne buur yàlla da leen a mere fanaadaahu rajul am benn waaye bu ko woo fa qaala mu ne tajabu min najabu ya rasulallah mu ne yonent ma sa sam dañ koy def rek ngir yéemu ci seen mbir ah fa qaala rasulullah yonent mi aleyi saatu salaam ne leen alaa unabbiukum bima huwa ajabu min dhalik est ce que man duma leen nettali loo xam ne moo gën yéeme lii nii ngeen gis rajulun wenn góor min anfusikum bokk ci yéen biir bokk ci yéen yunabbi'ukum di leen xabaare bi ma kaana qablakum li nga xam ne moo leen jiitu woon xanaa looloo gën a yéeme wa ma huwa kaa'inun ba'dakum ak li nga xam ne mooy xew après yéen istaqimu coowooral leen wa saddidu te ngeen dëgër ci li ngeen ne waaw te jub nekk ci jub gi fa inna allah azza wa jalla laa ya'ba'u laa bi ko bi bi adaabikum shay'an ndax buur yàlla faalewul ci si mbugal leen dara ah wa sayaati allahu bi qawmin laa yadfa'una anfusihim shay'an suñu boroom nag dina indi ay nit ñoom ni megg na tedd na ay nit ñoo xam ne duñu défendre an anfusihim seen bopp pour ci dara voilà ah <laughs> mu bokk imaam al-Haythami indi woon na ko ci Majmaa mu ne rawaahu Ahmad imaam Ahmad daal na koy solo mu ne wa fii Abdurrahman ibn Abdillah al-Mas'udi wa qad ixtalat mu ne Abdurrahman Abdurrahman ibn Abdillah al-Mas'udi mu ngi ci càllale bi wax wa qad ixtalata mooy après dafa jaxasoo waaw moom Abu Kabsha al-Anmari radiyallahu ta'ala anhu moo ñëw woon xadiis boobu noonu voilà jële na it ci seydna abu bakr as-siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaa voilà moom nag loolu lañu am ci moom seydina abu kabsha al anmaariyu radiyallahu taala anhu wardah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'wa